wa huwa min azmati dama bokk na ñu gën a sax ci euh, ah, taalibey Amashi comme niñ ko xamee te mooy li imaam Az-Zahabi doon tudd sànq waaw te al bu saaxibul Fath bi imaam al-Hafiz Ibn Hajar doon ko toxal ci bi muy def introduction Fathul Bari kon nag mu ne fa qawlu al imaam Ibn Taymiyya waxu imaam Ibn Taymiyya bi mu wax ne lii baatil la neen la wa laysa bi sahih te lu wér loolu laysa bi sahih loolu dëgërul te wérul waxam jooju wérul ah. nan la mën a waxee lool te imaamu Tirmidhi bokk ci imaamu jamono bii daal di wéral xadiis bi comme niñ ko gisee léegi bi ma ko solowee te imaamu Nawawi wax ne isnaadu ala sharti shaykhayni te noonu la euh, euh, euh, Zakariya al yi wax rahmatullahi ne mbir mi ci shartu mu ci li nga xam ne mooy shartu ñaari sëriñ yi muy imaamul Bukhari imaam Ahmad kon. Euh, mu ne wala xaasilu daal ngir gàtta après mu ñëw ci waxu Yahya al-Qattan boobu loolu imaamul xaafil leeral na ko mais baat kenn lañ ko doon laaj mais mokkal la woon <laughs> waaw te moom téere la doon yor lan ngeen bëgg mu leen mu leen di tontu ci loo xam ne mokkal la te moom mokkalam baaxul moo tax xamu ci dara mu ne leen non waaye buy nettali téereem la yor mu ne ma ne man imaam al-Mubaarakfuuri wal xaasilu anna hadiis Abu Hurayra saxiixun wa kullu maa ma da'afuhu bihi fa huwa madfuu waaw mu ne en résumé hadith Seydina Abu Hurayra bii ñu nekk bu wér pékee lak la bu wér këng te lépp loo xam ne moom lañ ñuy jaar di ko ko do di ko ko faible la ngir ngir ngir doyadal ko loolu lu ñu mën a delloo aji ka ko wax la kon lii lu ama am solo la ci taxrij bi ngir wan ne hadith bii parce que daa wooy wax yaa ngi daa am ñu ko ñu ko dàq de <laughs> waaw ne Abdul Wahid mii moo ci juum waaye loolu leer na te loolu mel lu mel nii la imaam al-Hafiz wax tànk ne ba moo tax imaam nu Taymiyya ci boppam daal di wax ne mbir mii lu ñuy dàq la waaye ma ne lii taxaw na xujja la voilà kon léegi nag ginnaaw lii insha allahu taala ñu ñëw nag ci lëkkaale mu bunt bi mooy kon beneen côté biñ la waxoon ne ci tarjama bi moom la imaam wax newal xassi ak digale nag waaw ñaaxaate ci ñaari rakk yii nii mooy tëdd gi boobu tëdd gi wal xassi alayhi ci tëdd gi ci saw wàllu ndejoor sawaa'un moo xam kaana tahajjara waa ji julli na guddi am laa ñoo ci parce que kat bu dee ci kaw lool yoneen saa salaam hadis bii da ne idaa salla ahadukum bu kenn yéen julli rakatay fajri rakatay fajar waxul ku julli guddi waaw kon bu boobaa na julli fal yam taña na tëdd ala yaminihi ci ndejooram kon loolu amatul luñ naan la bon lii dañ ko beral pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo naafila woon guddi noppi ñooñ nañ ne nañ tëdd kanta ki nga xam ne naafilawul woon moom daa yeewu léegi dem jàppi ki julli ñaari rakka di xaar ñu julli ñaari rakkay farata yi kooku jaw ko ñu ne loolu la ne la loolu da amul teqantal boobu boo ci amul parce que digal bi ñépp la yenu am la amul kenn ku ci saa saam séet dane rek ku julli ñaar bu kenn ci yéen te loolu day daa bokk ci expression yi nga xam ne day wane ne lii lu ñu joyal la lu ñu lu général la lu joyu la ci ñépp bu kenn ci yéen jullee ñaari rakkaay fajar yi ne tëdd ci ndejooram waaw léegi kon de léegi nag ci ngay lay leeral li tax imaam ibn Hazm ah, ibn Hazm di wax loolu léegi nag ñu ñëw eh, ginnaaw lii eh, muy lu baax bahsun nafisun jiddan la suñu sëriñ yi yëpp daal di def ñoom imaam al-Hafiz ñoom imaam al-Mubarak Furi rahmatullahi ala al jami' léegi nañ ñëw euh, foog naa ñu jël rek li al imaam al mubaarak fuuri comme que ñu ngi ci moom ni mu traité hadith bi euh, masala yi rahmatullahi yi indi wax yi nga xam ne moo ci am même bu dee ne bon yu bari yu muy indi yëpp imaam saahibul fath moo ko wax mais da koo da koo tas imaamul haafis ci buntu boobu buntu bi nga xam ne moom la al imaam al al al al Buxaari rahimahullah def baabun man tahaddatha ba'da alhamdulilah abaa boobu dafa andi buntu bu njëkk hein dafa def baabu ab bid'a ala shiq ala shiqil aymani ba'da rak'atay al-fajr moom bi ba hadith sayyidatu Aisha bi ñu gisoon bu njëkk bi imaamu bi indi ci buntu bi kaana an-nabi sallallahu alayhi wasallam idha salla rak'atay al après mu def beneen buntu boobu kese baabu man tahaddatha ba'da rak'atayni wa lam yattaji' waaw après mu indi sayyidatu Aisha hadith boobu nga xam moom lañ la waxoon sànq. Euh, nga xam ne muttafaqun alayhi la bi nga xam ne ci la ne man yoneen saa euh, bu ma soon a euh, julli guddi bu fekkee ne man damaa yeewu mu waxtaan ak man bu dee daa gis ne maa ngi nelaw mu daal di tëdd ba ni nga xam ne moom la noddukat bi di nodde julli léegi kon loolu léegi foofu noonu ci buntu yooyu ci la imaam al-Hasan Hajar ci la masala yi nga xam ne moom euh, la indi imam al Mubarakfuri da ko dajale fii ba pare ak yeneen ak ziyaadaat yoo xam ne moom la indi moo tax baax na ñu daal di gis moom nan la traité lii bu ko defee ak waxu boroom xam-xam yi wute yi ci tëdd bii loolu bu ko defee nag ñu daal di ciy pare insha allahu tabaraka euh, euh, wa léegi kon ñu ñëw mu ne ah <laughs> ah mu ne walil ulama fi hadha al ibtijaa'i aqwal al imam al Mubaarakfuuri ci Tuhfatul Ahwazi sharh Jaami' at-Tirmidhi rahmatullahi ala al jami' mu ne ci tëdd gi nag boroom xam-xam yi dañ ci am ay wax al awwal bi ci njëkk annahu mashru'un ala sabil al istihbab kada kama hakahu at-Tirmidhi an ba'd ahli al-'ilm wa huwa qawlu abi Musa al-Ash'ari wa Rafi' ibn Khadij wa Anas ibn Malik wa Abu Hurayra rahmatullahi alayhi mu ne bu njëkk mooy tëdd bii mu ngi ci àtteem dañ koo sopp wax ju njëkk premier avis boroom xam-xam yooyu dañ koo sopp dafa nekk dañ koo yoonal ci yoonu lu ñu sopp lool comme ni koy maamu Tirmidhi yi nettalee léegi ne ba moo tax ba lenn ci boroom xam-xam yi ah, wa qad rawaa ba'du ahli an yuf'ala hadha istihbaba loolu lay wax nii mu ne kon loolu mooy wax ju njëkk ji mu ne tey ñi nga xam ne nag ñoo wax loolu ñooy ñan que ne dañ koo sopp ah mooy wax al imaam Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu saxaaba yeneen saa sa ak Rafi' ibn Khadij moom it saxaaba Seyna Anas ibn Malik ak Abu Hurayra mu solo xadiis bi radiyallahu anil jamii waaw. Ah, mu ne qaala al-Haafiz ibn al-Qayyim mu ne fi Zaad ci Zaadul mu ne qad zakara rahimahullah qad zakara Abdurrazzaq mu ne al imaam Abdurrazzaq as-San'aani soloo na fii Musannaf mooy ci téereem daal Musannaf an Ma'mar jële ci Ma'mar an Ayyub an Ibn Sirin anna Aba Musa wa Rafi' ibn Khadij wa Anas ibn Malik radiyallahu anhum kaanu yadji'una ba'da rak'atay al-fajr wa ya'muruna bi dhalik mu ne al imaam Abdurrazzaq dafa soloo jële ci Ma'mar mu jële ci Ayyub moom mu jële ci Ibn Sirin di Muhammad ibn Sirin kene Seyna Abu rahmatullahi alayhi Abu Musa al-Ash'ari de ak Rafi' ibn Khadij Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu ñoom dañ doon tëdd ginnaaw buñ jullee ñaar rakkaay fajar yi ba pare di ko digle waaw kon mu ngi noon ah, kon Ibn Sirin mu ne imam al-Iraqi tudd na tamit ne bokk na ci ñu ko doon def moom da koo tudd bi muy sara hadis bii tamit mu ne bokk na ci ci taabi'ina yi saxaaba yi wax na la ñi nga xam ne mooy Seydina Abu Musa Rafi' Seydina Anas ak na ko noon Seydina taabi'ina yi Muhammad ibn Sirin Seydina Muhammad ibn Sirin wa Urwatu ibn wa Urwatu ibn Zubayr Urwa mi jëlee xadiis ba léegi ci Sayyidatu Aisha radiyallahu anil jami' mu ne naka noonu lii ñii la mu ne léegi kon wax baa ngi mooy ñii dañ koo ne dañ dañ koo sopp mu ne wa qaala Abu Muhammad ibn Hazm fil Muhalla kantaan ak al imaam Muhammad ibn Hazm Abu Muhammad bokk parce que tuddul Muhammad Ali la tudd Euh, euh, euh, mais Abu Muhammad mooy mooy mooy li nga xam ne moo doon dàkkantalam Abu Muhammad <laughs> mooy az-Zahiri yi rek waaw sëriñam bi nag moo tudd Daawud mais sëriñam bi ça ça ne veut pas dire que ñoom daa toogoon nii mu koy jàngal non non parce que sëriñam bi moom kii la nu mu tudd taalibe Ishaq ibn Rahowi la waaw mooy Daawud ibn Ali az-Zahiri voilà moom euh, euh, il faut pas ngeen jàpp ne leneen la hein euh, kon loolu ama am solo la <laughs> kon al imaam Ibn Hazm rahimahullah muy Abu Muhammad Abu Muhammad moo doon dàkkantalam kon nga gis Ali la tuddoon Ibn Ahmad waaye tuddul woon Muhammad Abu Muhammad mu ne kanta moom abu muhammad ibn hazm wa qaala abu muhammad ali ibn mu ne ali ibn hazm fi al-muhalla ci téereem al-muhalla mu ne wa zakara abdurrahman ibn zayd fi kitab as-sab'a annahum mu ne abdurrahman ibn zayd tudd na ci euh, euh, téereem boobu as-sab'a annahum kene mooy kut borom juróom ñaari ilimaan yi sëriñ yi gën mag yu Medina yi mooy fuqaha as yi ñoom dañ ko doon def dañ doon def lii muy kan Sa'id ibn al-Musayyib al-Qasim ibn Muhammad Urwa ibn Zubayr Abu Bakr ibn Abdurrahman ñaataango Sa'id ibn al-Musayyib sangu tabi'in yi al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anil jami' Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ak Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn kan frère Abu Jahl bi <laughs> al-Harith ibn Hisham saway kon kaatangoo wa Xaarijatu ibn Zayd ibn Thabit Sayyidina Xaarija wa Ubaydullah ibn Utba ibn Mas'ud radiyallahu anil jami' ak Sulaymaan ibn Yasaar muy set ñoom ñi ñëpp kaanu yartaji'una ala aymaanihim bayna rak'atay al wa salaati as-subh mu ñoom dañ doon tëdd ginnaaw buñ jullee ñaari rakkaay fajar yu ndaw yi yu gàtt dañ doon tëdd waaw laata ñuy julli ñaari rakkaay fajar yi mu ne wa man qaala bi bokk nañuy wax lii min al a'imma ci imaamu fiq yu mag yi ash-Shafi'i wa ashaabu muy imaamu Shafi'i ak ñi nga xam ne ñooy bokkam yi muy taalibe bi moo tax imaam al-Qaadi Iyaad al-Maliki doon wax ne lii moom hadis bee moom day delloo waxu Shafi'i wax ñi ko to ak taalibe yi ne delloowu ko de imaamu Nawawi tontu woon na ci rahmatullah alayhi ah kon mu ngi nii moo tax imaam al-Ayni ci Umdatul Qaari mu ne dhahaba Shaafi'i wa ashaabuhu ilaa annahu sunna mu ne imaam Shaafi'i ak mbokkam yi taalibe mi nee nañ lii sunna la tudd googee léegi kon wax bu njëkk ba en fait boo seetloo wax bii mooy dañ koo sopp léegi waxu imaam na Hazm mi dinañ ñëw ci biir mooy imaam Ibn Hazm dafa nettali ñoo xam dañ ko doon def mais moom waxam mu ngi ñëw bokkul ak wax gi ah kon benn wax baaji al imam al Mubarakfuri rahimahullah mu ne wal qawlu thani ñaareelu wax bi anna hadha al ittija' waajibun mooy waxama ngi nag Ibn Hazm ngi di ñëw <laughs> rahimahullah mu ne beneen wax bi moom dane ma ne képp ku fi julli ñaari rakkaay fajaat laa da ngay julli ñaari rakkaay suba yi tëdd ñi nga war a tëdd sa ndejoor farata la waajibun laa budda min al bihi <laughs> loolu war la mënu la ñàkk nit ki def mu ne loolu nag wa qawlu abi muhammad ali ibn hazm az-zahiri lii nag mooy waxu ibn hazm ali ibn hazm az-zahiri kama qaala fil muhalla nii la ko waxee laa wax moom ali ibn ahmad ibn sa'id ibn hazm ibn ghalib az-zahiri nii la ko waxee ci téereem boobu al-muhalla ñe fa ne lii farata la wu nekk danga koo war a def la wax ba pare mu ne nii la kaddu yi lee ko kullu man raka'a rak'atay al-fajr waaw lam yajuz lahu salatu as-subh illa di bi an yattaja ala jambihi al-ayman bayna salaamihi min rak'atay al-fajr wa bayna takbirati takbirihi li salaati subh mu ne képp koo xam ne julli nga ñaari rakkaay fajar yi yow du dagan du man a nekk ngay julli ñaari rakkaay suba yi lu dul nga tëdd ci sa wàllu ndejoor ginnaaw bi diggante bi nga sëlmalee ci ñaari rakkaay fajar yi ak laata ñuy allahu ngay allahu akbar ci jàkkaay ñaari rakkaay suba yi par force ñoom nga weedoon léegi nag waa léegi bu ko deful nag mu ne fa in lam yusalli rak'atayil fajr waaw li mooy mooy kooku ku koo xam ne julli nga par léegi nag bu dee nit ki ah dafa comme ku ñëw ñu nodd muy ñëw ñaar rakkaay fajar yi mu bëggoo julli ci jàkka ji far mu ñëw fekk imam bi taxawal mu ne fay lam yusalli rak'atayil fajr lam yalzimhu an yattaja bu dee nag bon kooku moom kenn du na ko kaay tëdd moom julliwul ñaar rakkaay fajar yi kooku moom euh, euh, euh, nekkul loo xam ne daa obligé daal di tëdd waaye léegi nag mu def waa ji nga xam ne julli na ñaari rakkaay fajar yi mais nag fa in ajaza an ad-daj'a an ad-dij'a ala bu dee moom am na bon dafa am impossibilité tëdd ci nda jooram quoi lu muy def mu ne li xaw fi ndax lu muy ragal aw maradin wala feebar moo tax comme mu amoon ay ay ay taab ci côté ndeyooram mënu la tëdd noonu mais nu muy def aw ghayra zalika bu boobaa mu ne ashara ila zalika hasba yi day junj côté ndejoor bi ci lépp lu mu man waaw summa qaala ba'da hada mu ne ginnaaw gi imam abu ibnu hazm mu ne qaala ali mooy sëriñam bi quoi qad awdahna leeral na anna amra rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kulluhu ala al-fard hatta ya'tiya nassun akhar wa ijma'un mutayaqqinun ala annahu nadb fa naqifu indahu waaw mu ne loolu mooy seen sëriñ bu mag bi ali mi ñu la doon wax ne taalibe la ci imam ibnu ishaq ibnu rahawi kooku mooy moom ak ñoom imamul bukhari yi ñoo bokku ci moom ali ibnu moom ci ci kii la bokk ah su salafi la bu kenn jàpp naa non man yi non loolu dara tan moo la wax dara waaye yow ah Arabi pas Ibn Arabi yi de al-Maliki Arabi yi moom nga xam ne ñenn ñi di ko dugg rek <laughs> ah, ñi nga xam ne dëgg-dëgg dañ koo jotee dañ koo xamul bu baax ak waxam tamit ah moom moomu moom zahiri la moom zahiri mazhab la. imaam Ibn Arabi borom al-Futuhaat al-Makkiya bokk rek imaam Ibn Arabi bi ñuy tudd bu fii nii lu bari ni Maliki boobu bokkuñu rek imaam Ibn Arabi taalibi imaam as-Kii la al-Ghazali waaw ci sëriñam mi la bokkoon mooy Maliki bi kii nag bokk ak moom Ibn Arabi waaw bokkul al-Haatimi kooku bokkul ak kii. bokkul ak Ibn al-Arabi bi ñuy tudd tout le temps mais Ibn Arabi boobu noonu borom Futuhatul Makki moom moom moom mazhabu fiqham zahiri la waaw <laughs> rahimahullah kon imaam Abu euh, Ali seen sëriñ bu mag bi moom taalibe Ishaq la woon di àndandoo imaam Ahmad ibn Hanbal boobu xaritam boobu sëriñam la woon. ak imaam te moom Ishaq ibn Rahawayh sëriñu imaamul Bukhari la imaam Muslim ñoom ñooyu <laughs> kon ñoom ñoo bokkoon ay sëriñ ah. léegi nag mu ne suñu sëriñ bi nee na leeraloon nañ kenn digalu yoneen saa saam lépp farata la bam ba ba mu def bu nee ne daa ñëw beneen texte bu ñëw bu mu jóge ci moom wala ijma boo xam ne bu leer la buy ñëw ne loolu dañ dañ koo soppoon buy wane dañ koo soppoon boo defee ñu yem bu saxaaba yi wutee dañuy ah, ah, ah, li ñuy dellu mooy waxu ci ci wax waxu yoneen saa salaam la ñuy dellu ak kalaam kalaamullah waxu yàlla ak waxu yoneen saa salaam waaw léegi nag moom mu ne kon xadiisu Abu Hurayra bii parce que comme que amul dara luy dàq ne lii ba yore saa sam def ba pare digle ko ne bu kenn ci yéen jullee ñaar rakkaay fajar yi na tëdd ñaar na ci ci ndejooram kon kay farata la <laughs> waaye boobu boroom xam-xam yi lii moo tax moom la imaam al-Hasan naan <coughs> imaam Ibn Hazm moom dafa jéggi dayo quoi moom afrata dafa ëpp dafa dafa ëpp ëpp ji ba ne affaire bi farata la ba moo tax ñenn ñi daal di koy delloo boroom xam-xam yi delloo ko wax ji ba ñenn ñi euh, ku mel ni Ibn Taymiyya daal di ñëw sax ne xadis boobu sax da baatil la neen la <laughs> te la imaam al-Hafiz loolu la doon foofu la indee woon waxu imaam Ibn Taymiyya <laughs> waaw ngir waxu imaam Ibn Hazm bi mooy lan <laughs> loolu mooy lan way waaye boroom xam-xam yi nag ñëpp dañ ne non lii dañ koo sopp rek waaw mooy li ñu wax la ñi ci kaw ñooy ñooñu mooy eh, eh, imaam Shafi'i ak mbokkam yi waaw loolu ñoom ñoo ne loolu la quoi léegi nag mu des eh, léegi diggante ñooñu ba ñu génn fii imaam Ibn Hazm imaam Shafi'i mbokkam yi ak rahmatullah ak imaam Ibn Hazm mais yéen dafa mel yéen a bokk li ngeen tegtaloo ñoom ñu ne ñun d'accord nañu <coughs> mais quand ñun ci sopp lañ koy yemale lu tax parce que yonent bare saa saam sax na ne moom nekkul woon doon sax di tëdd tëdd bi tout temps tout le temps tout le temps kon nag loolu mënuñ ne waajib la lu war la yàlla tere imaam loo xam ne xam mu def ko charte que ne ngir sa julli ji wér foog nga def ko bu dee julli sa julli fa yàgg bu dee julli nga lan ñaari rakkaay fajar yi ba pare sinon ki nga xam ne dafa ñëw fekk dugg bëgg ko julli dugg ci jàkka ji fekk julli imam bi julli ñaari rakkaay farata yi booba mu ne kooku waxuñu kooku teggil nañu ko parce ko kooku fan la fiy jullee lool ba fiy tëdd voilà <laughs> waaw hein kon loolu euh, euh, euh, le fait que nen doonu ci woon sax ba moo tax riwaay imam Malik bi gis nañ sànk li imam al Qadi Iyad doon wax ak tamit li imam Ibn Abdul Bar doon wax te Imaam An-Nawawi mujj noonu rahmatullah alayhi ne mbir yi li feeñ mooy yeneen saa sàmm da doon tëdd ci avant doon tëdd après léeg-léeg mu def lii léeg-léeg mu def lee mu bàyyi ko. kon loolu manuñ ne kon bu doon farata la kon koy tout le temps mu ko doon def lu tax Sayyidatu Aisha radiyallahu anha bu ma soona pare lool après gis ne yeewu naa mu waxtaan ak man bu dul lool mu nelaw kon tey mooy mu waxtaan ak man kon nelawul waaye kon nag loolu nan ngeen mën a waxe farata ñoom Shafi'i yi ak ñooñu loolu la ne digal bi bi euh, saarif dafa am loolu barke dëgg la al amru lil wujub digle bu joyu sariya bu woo waxee mooy day wane ne farata la ba am lu koy dindi luy wane ne dootul farata da koy yóbbu ci li ñu sopp te lool indi na ko mooy le fait que resasam ci boppam wan ni ci jëfam que ne mbir mi doona ko woon def tout le temps tout le temps tout kon loolu day wane ne kon digleen gi loolu euh, euh, euh, du loo xam ne farata la même bu dee nag Ibn Hazm ak ñi ànd ak moom comme ñoom imaam Shawkaani rahmatullahi alayhi mu ñu mujjee ñëw ñoom dañoo ñëw ne non non loolu dara waaye loolu léegi mu bàyyi ko léeg-léeg loolu lan lañ fi man a waxee ne loolu noonu fara du du farata loolu est-ce dafa dafa dafa opposé ak digle gi nga xam ne moom la digle bu leer digal ko li nga xam ne mooy xeet wi waaye wallahu taala alam amaana li gën dëgg doomu daal mooy waxu li nga xam ne mooy Shafi'i yi léegi al imaam al Mubaarak fuur yi kon am na ñaari wax ñu ne dañ koo sopp wax na la ci saxaaba yi taabi'ina yi ah rahmatullah alayhim wax na la ci waroom ngir yi imaam Shafi'i ak ay bokkam Abdullah deuxième wax imaam az-Zahir eh, da kii eh, Ibn Hazm ne sartu la sax ne farata la par force la nga tëdd mu ne wal qawlu saalis ñetteelu wax bi anna hadha al ibtida' bid'a wa makruh <laughs> ñetteelu wax bi ta waxoon nañ ko ci hadis bële mais <laughs> bon mooy te imaam al Hajar doon ko wax ñi nga xam ne dañoo bañoon euh, tëdd googu mooy hadis bu njëkk bi mu ne bi ñetteelu wax bi mooy dañ ne bon maa tëdd googu noonu lool bid'a la laa wax waaye yow julli ñaar rakk ba pare fajar yi di tëdd lool képp ko def yéen la yëg ne bid'a nga def <laughs> te loolu bu ñu bañ la du lu ñu gërëmaa ah. mu ne man qaala bi min sahaaba ibnu Mas'ud ibnu Umar ala ixtilaafi naan mu ne lii bokk na ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko jële ci sahaaba yi mooy ibnu Mas'ud ak ibnu Umar mais sauf que ñoom waxu ibnu Mas'ud bi imaam ibnu al-Hafiz waxoon na loolu bon en fait parce que am koy wax moom daa tàqale bi diggante ñaari rakka yooyu ak ñaari rakka yu farata yi kese loolu waxoon ba ba naan bu waa ji ku sëlmal boo sëlmalee rek baax ma doy na moom li mu doon comme si da doon bañ ñu jàpp ne farata la comme waxu Ibrahim Ibn Hazm bi yu mel noonu la doon bañ Ibn Umar nag moom jël nañ ko ci moom que ne non seulement daa jàppoon ne mbir mi bid'a la waaye bu mësoon a gis ci jàkka ji ku tëdd sax mu mu ne jël leen ay xeer xaañ ko sànq leen ko ay xeer mu dugg <laughs> waaye nee nañ <laughs> way ay way jolol ku looy tëdd nii julli fa ñuy xaar ngir julli farata bi ngay tëdd <laughs> mais bon loolu tontu yooyu imaam al-Hafiz waxoon nañu sànq waaw te tamit lu c'est sûr que da koo xamul woon kese parce que bu ko xamoon moom nga xam ne lu yeneen saa sam masoon a def yoo xam ne sax du xaaju la jege farata day fexe def ko bu xamoon ne yeneen saa sam tëdd na heure <laughs> boobu dina ko def boobu da koy def par force mais da koo xamul moo tax mu jàpp ne lii bi daa la voilà mu ne wal qawlu rabi' ñeenteelu wax bi ba léegi ci àttee tëdd gi annahu xilaafu lawlaa <laughs> te wax yi yëpp imaam al-Hafiz mooy premier hadith bi moom la doon wax moom la ci la tas nii rek mooy que ne dafa wuuteeg li gën a yey mu rawa ibn Abi Shayba an al-Hasan annahu kaana laa yu'jibu al-ibtidaa' ba'da rak'atay mooy wax boobu andi woon nañ ko foofu waaw mu ne al-imaam ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi soloolu jële ci al-Hasan ibn Yasaar al-Basri mu ne moom luy moom de toute façon yéemu ko woon quoi waaw mooy tëdd googu ñu tëdd ginnaaw rakkaay fajar yi mu ne wal qawlul xaamis yi yëpp gisoon nañu ko mu ne juróomeelu wax bi at tafriqa bayna man yaqumu al-layla fa yustahabu lahu dhalika lil istiraha wa bayna ghayrihi fala yushra'u lahu waxtaarahu ibnu al-arabi wa qala la yattaju' ma'a rak'atay al-fajr li intidhar as-salah illa an yakuna qama al-layla falyattaju' istij istihbaban li istihbaban li salati wala istijmaban li salati subhi fala ba'sa waaw léegi wa yashhadu lahu li haaza maa rawaahu Tabaraani wa Abdurrazzaaq an Aisha annahaa kaanat taquulu inna nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam yattaji'u ka inna yattaji'u li sunnatin li sunna walaakinnahu kaana yad'abu layla fa yastariihu wa haadhaa laa taquumu bihi hujja hujja imaam al-Haafiz mu indi lii moom la en fait waxu imaam al-Haafiz la imaam al-Mubaarakfuuri indi lii ci al-Fath la doon wax bi mu ne juróomeelu wax bi mooy dañoo def teqantal diggante ki nga xam ne. dafa naafila guddi loolu moo imaamul xaafis an-Nawawi tudde buntu bi ne ma ne sawaa'un dañoo sopp nit ki tëdd ci wàllu ndejooram moo xam tëdd moo xam julli na guddi wala julliwut waaw te hëjjëda am laa mooy wax bu mel lii la bëgg a dàq waaw moom la imaamu Nawawi rahimahullah doon sudante doon leeral que ne loolu loolu kenn du ci dégg ci hadis bi loolu fen waaw mooy kon juróom wax bi dañ ne dañuy teppantal diggante ki nga xam ne dafa naafila guddi yi def tahajjud ah def naafila guddi yi kooku moom sopp nañ bu dee moom mu daal di tëdd ngir daal di dallu tuuti gën a amaal euh, force ak cawarte ngir julli ñaari ràkk yële ginnaaw gi waaw mu ne kantaan ki nga xam ne moom moom moom moom fii la tëdd euh, ba fajar jot mu jóg euh, jàpp ñëw jaaj julli ñaari rakk kooku kooku moom kenn koo soppul ci moom voilà kooku kenn yoonalu ko mu naa al imam ibn al arabi beneen bi ma doon wax al maliki bi nga xam ne moom la ëpp lu ñu tudd fii kooku moom maliki na moom mooy al andalusi rahmatullah alayhi taalib imam euh, al ghazali bi rahimahullah moom moo wax yii waaw moom la ta euh, tànn waaw waaw kanta ki nga xamante ne <coughs> kon loolu daal ci gàttal loolu la wax léegi boo tegtaloo na leneen loo xamante ne nii euh, imam al hafiz moom daa jàpp ne loolu ma ne du lay mooy mooy teqantal bi que ne li Sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax na yeneen saa salaam ah doonul woon tëdd ngir sunna waaye da ko doon def ngir rek ngir noppaleku loolu mu ne lii benn xujjaa ci newul ndax loolu imaam at moo ko solooloo ak Zayd ibn Abd ar-Razzaq <coughs> mu ne lu tax parce que mu ne ndax ci euh, euh, sanadam daa am raawin koo xam ne la muy sam koo xam ne kenn tudd ko ki ci nettali mbir mi loolu daraa ci dëgëru kon loolu lu ama am solo la <laughs> kon lii mooy wax yi nga xam ne ñoo ci am <coughs> imaam al-Hafiz nag rahmatullah alayhi boo demee ci Fath gën na koo yaatal euh, euh, borom mu ngi naan borom Tuhfatul yi boo demee tamit ci Naylul Awtar al imaam al al al kii nu mu tudd al Shawkani tamit euh, nekk na ca di leeral foofule. Eh, eh, eh, loolu daal waaye léegi wax yi yëpp allah lan moo ci gën a dëgër dañaa insha allah li gën a dëgër mooy waxu imaamu Shafi'i rahimahullah lii dañ koo mooy li sunna la waaw sunna la boo xam ne léeg-léeg nit ki mën na koo def comme ni yeneen saa saa léeg-léeg mu defoon ko léeg-léeg mu bàyyi woon ko voilà loolu mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër waaye kanta ñëw nag ba ne bid'a la loolu mënuñu koo wax tan la ñuy waxe bid'a mooy ñoo tax ñi ko wax ñëpp ñoo dañ koo yëgul kese voilà mais bu ñu ko yëgoon ñooñu sori nañ xam ne yeneen saa tam def li ñu naan lii bidaa la voilà waaye euh, ya euh, kanta tamit ñi nga xam ne naan bu sunna du dara loolu dara lool mbir la rek moo xam ne da doon tombe yeneen saa tam bu sonnee tëdd bu sonnul du tëdd ah voilà comme ni nga xam ne loolu la Maliki rahmatullah am di wax te imam al-Qadi yaa doon ko wax loolu desanaa dëgër parce que hadis bii di wax ne dëgër bu kenn ci yéen jullee digle ba pare yoone saasam ko def lu bari kaana yi li wane ne dacee saxoon même bu dee doonu koon def tout le temps waaye it mooy bari woon na lu mu ko doon def boole ceeg mu digle loolu day wane ne ala istihbab te li dindi ne euh, digle bi du farata mooy le fait que doonu koon def tout le temps tout le temps tout le li bayaanil jawaaz bi mën naa nekk loolu kon nage ci kaw ñoo nii wallahu ta'ala a'lam ci lañu jeexale li nga xam ne mooy chapitre bii kon li lépp lu jëm ci wàllu julli rakkaay fajar yeek li ci wër wër loo walillahi alhamdu wal minna jeexal nañu ko ci kaw noonu yit lañu jeexale suñu tom 48 ah, ci la jeexe walillahi alhamdu wal minna mu tombeek samedi samedi 9 Sha'bana awow <laughs> ah, Sha'ban 1446 waaw di samedi huit février ci atum grégorien deux mille kon nag ci kaw noonu la ñu jeexale lii bii di ñëw inshaa allahu taala ñu daal di gis nag ah <coughs> beneen bunt boo xam ne nag ba léegi ci kitaabul fadaa'il di wax nag cette fois-ci ci ngëneelu ginnaaw rakkaay fajar yi léegi nag muy ñëw te mooy <coughs> ci sunna yi la nekk ñaari rakkaay fajar yi sunna yooyu léegi rek muy ñëw ci julli bi ci tegu muy zuhur nag ngëneel li nga xam ne ñoo nekk ci rakka yi nga xam ne mooy sunnata zuhur yi insha Allah yii waxoon nañ la mooy yëm andiwoon ci rawaati bi moom lay tas nii rek di ko tas di ko tas di ko tas tas muy gën a leer ndax seen am solo ndax kat bu say farata dëgërul ëllëg <laughs> suñu borom nee bu ko say farataam